min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam fil baab arraabi'a ashar. wa an Aa'ishata radiyallaahu anhaa anna nabiyya sallallaahu alayhi wa sallam daxala alayhaa wa 'indahaa imra'a qaala man haadihi qaalat haadihi fulaanatu tadkuru min salaatiha qaal mah alaykum bimaa tutiiquun fa wallaahi laa yamallu allahu hattaa tamallu wa kaana ahabbu ddiini ilayhi maa daawama saahibuhu alayhi muttafaqun alayhi wa mah kalimatu nahyin wa zajr wa ma'naa laa yamallu allah laa yaqta'u sawaabahu ankum wa jazaa'a a'maalikum wa yu'aamilukum mu'aamalatal maal hattaa tamallu fatadruku fayanbaghii lakum an ta'khudhuu maa tutiiquuna ad-dawaama 'alayhi liyaduuma sawaabuhu lakum wa fadlukum 'alayhi wa fadluhu 'alaykum kon al-imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala ah, muy wax kon ci garab gii nga xam ne ci lañu ne ci toolu ñun ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alana Allahu tabaaraka wa taala minhum ah, ubbi woon nañ ko jotaay bii ñu génn ñaari verset ñaari verset la ci indi woon ci suuratu Taaha alayhi salaatu wa salaam ak xaaj dagg ci benn verset bu nekk sa laay bu nekk suuratul baqara léegi nag ginnaaw kon wàllu wow waxoon nañ la toolu nu ñu sell ñi ñaari mbiru ko composé alquran ak sunna jeex na am na lu ñu mosal ci garab gii ci tool ci wàllu alquran léegi nag ñu war a dugg ci li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne sax moo gën a tax moom mu bind téere bi mooy indi xadiis yi nga xamante ne nii ñooy wane ñoo composé toolu nit ñu sell ñi te ci loolu mooy seenu dund loolu mooy seenu texe kon mooy xadiis numéro cent quarante deux ndax bunt bee ñu génn xadiis bi ñu mujj woon gis muy buntu treize bi chapitre treize moo doon cent quarante et un cent quarante deux nag moo tàmbali garab ci chapitre bi bunt bi waxoon nañ la dix hadith lañ fi gis ndax cent cinquante deux lay jeex mu ne waan Aïsha mu koy jële ci sittatuna Aïsha as-sayyidatu Aïsha bint as-Siddiq radiyallahu anhuma mu ne anna nabiyya ken yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam alayha dafa dugg ci moom wa indaha imra'a fekk am benn jigéen bu fa newoon qaala nee na mu ne ma yonent bi alayhi salaam ne man haadi ne kii kan la qaalat nee na sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na mu ne ko haadihi fulaana kii de mooy diw waaw tazkuru mu ngay tudd nag min salaatiha ci ay julleem yu bari ne moom ku mën a julli la ku mën a jaamu yàlla la qaala yonent bi alay saat ne ma ma léegi luy ma imaamul Nawawi rahimahullah mu ne wa ma kalimatu nahyin wa zajr waaw mu ne ma kàdduk tere la ak jaj waaw comme day juróom ci wolof Euh, bu kenn yi def dara nga bëgg wax mu arrêté li muy def nga def benn geste wala loo xam ne looy wax la benn kii rek boo xam ne moom da ciy xam ne dangay ngay euh, arrêté waaw doo wax baat bi ndax boo nee bàyyil mooy wax nga baat bi mais bi ma waaw il suffit ma kese ñu xam ne loolu ngir lan la ngir tere ak jajj waaw mu ne kon ma mooy kon eh, na arrêté aleykum mimma tutiqun maa ngi leen di dénk man yonent bale saa saam li nga xam ne di ngeen ko attan ci jaamu yàlla yi ginnaaw farata yi farata yi moom ñépp ko yii moom bu kenn jàpp ne fii mën a farata yi lay wax te ne ah, kon man daal farata yi naa ci jël ah juróomi julli la man daal benn laa ciy jël boo xam ne man dinaa ko mën a respecté di ci sax di ko def yi ci def grawul déedéet loolu xam nga ne taxul muy wax ah nekk ci sa zim ma nga naan non farata yi moom c'est par force waaw moom noo man di euh, négocier di ko def waaw <laughs> waaw moom nu man di demee moom lii ñu ngi lay wax xeetu du bunt bii ñu génn la la garab googu doon leeral bariwaayu yoonu yiw yi jóge ci boroom bi tey dellu ci moom azza wa jalla yooyu la lay wax yiw yooyu ginnaaw farata yi fagoo leen ci jëf yi loo xam ne lu ngeen attan la chargé wu leen seen bopp loo xam ne di ngeen ko mën a saxal di ngeen ko mën a continuer ci ay jëf waaw bu ngeen di jëf seet leen loo xam ne di ngeen ko dina mën a durer waaw moom la naan më de mukk ne déet na are aleykum maa ngi leen di dénk bi ma tutiquun li nga xam ne moom ngeen di attan fa wallahi ndax maa ngi wat ci yàlla laa yamallu llahu bi de loolu loolu mooy lan imaamu Nawawi rahimahullah mu ne laa yamalu llahu mooy laa yaqta'u thawabahu ankum mooy ne borom bi du dog du dagg yoole gi mu leen di yoole yéen jaam yi wa jazaa a'malikum ak fay leen li nga xamante ne moom ngeen jëf wa yu'amilukum muy jëflanteeg yéen mu'amalatal maali muy jëflanteeg comme jaam yi ah loolu tajal lii la alhamdulillah xam nga gisoon nañ ne la yii boo xamee loolu akaabirul ulama min as-suufiyya di wax ah di nga xam yow euh, que ne euh, yii nii yëpp day simple quoi voilà <laughs> borom bi naan te borom bi du tay du yokkat du tayyi waaw du yokkat laa yamallu ah laaw mu ne mooy laa yaqta'u sawaabu ankum du dog li nga xamante ne mooy pay gim leen di yëpp wa jazaa amaalikum du dog tamit payut seen jëf yi ngeen di jëf wa yu'amilukum muy jëflanteeg yéen li maali jëflanteeg ki nga xam ne daa toqi hatta tamallu fekk yéen toqiwu ngeen bàyyiwu ngeen di jëf rek fa tatruku ngeen bàyyi waaw fa yanbaghi lakum an ta'khudhu ma tutiquna dawama alayhi kon nag li war ci yéen daal mooy dee leen jàpp tey jël ci jaamu yàlla yi maa la nga xam ne tutiquuna di ngeen man ad-dawaama alayhi ad sax ci sawaabuhu li yaduuma ngir mu sax sawaabuhu yoolam alakum bi mu leen di yoole moom borom bi tabaaraka wa taala tiyaaba yu defal wa fadlu wa ngëneelam aleykum ci seen kaw kon fa inna fa wallahi la yamallu hatta la yamallu allah hatta tamallu noonu la ko al imam nawawi rahimahullah tekkee ñu continuer après nañ ñëwaat mu ne wa kaanata nekkoon na ahabbu diini ilayhi li gënoon soppulu ah, ci diine ji ci doxalin nga mooy dundin mooy doxalin yeneen tubaab saa saa li gënoon doxalin wi gënoon a yi wi nga xam ne moom la gënoon a bëgg moom alayhi salaatu wassalaam doxalin wi mu gënoon bëgg mooy lan mooy ma daawama alayhi saahiba loo xamante ni ka koy def ci jëfu lislaam yi jëfu yiw yi la mu ci gënoon sopp mooy li nga xam ne ka koy def da ciy sax waaw lool la ca suuf gis nañ ko léegi ñu ñëwaat ci xadiis bi kon mun a sayyidatu Aisha fii al imaam deful comme nam defoon fee fa al awwal ak yooyu déedéet daa ñëw rek def wa an Aisha comme ni defoon na ko defati mu ne kon mu ngi jële ci sayyidatu mu ne kon ah bala ñu jàll mu ne muttafaqun alayhi xadiis bi daal imaam al Buxaari ak al imaam Muslim ibn al Hajjaaj Abul Husayn al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi ñoo moo ko solo ak tan seen sëriñ daal imaamu Ahmad ibn Muhammad ak seen mbokku taalib al imaam Abu Dawud as-Sijistani ak eh, al imaam an-Nasa'i Ahmad ibn Shu'ayb ak al imaam ibn Maaja Muhammad ibn Yazid al-Qazwini rahmatullahi ala al-jamii' ñoom ñi ñëpp solo nañu léegi bu ñëwaatee ci hadith bi kon kon yeneen euh, sayyidatu Aisha mu ne daxala alayhi anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam daxala wa indaha imra'a mu ne yeneen tubaab daa dugg fekk euh, ci moom mooy daa dugg ci néeg bi fekk fa ab benn jigéen loolu day wane ne obligé wul rek moom boroom kër gi moom moom moom euh, à chaque fois ki fiy ñëw kuy ñëw rek dalaa da xam na kan la parce que sinon bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamoon ne kii kan la du laajte ne kii kan la kooku kan la mu ne ko kii de mooy fulaana mooy diw moom mii nag am na riwaaye yoo xam ne tudd nañ turam yoo xam ne wax nañu euh, nan la tuddoon waaw boo demee ci yenn riwaaye dañ ne ci waa banu asad la bokkoon waaw te al imaamu imaamu Maalik imaamu Maalik wax ma woon ne tudd na euh, soloo na ko imaamu daari hijrati si soloo na ko al imaamu Maalik ibnu Anas rahmatullahi alayhi am na ci riwaay boo xamante ne nii moom dane ndaw si ci waa Banu Asad la bokkoon voilà muy waaso wu mag ci euh, li nga xamante ne ci arab yi am na sax boo demee ci saxiixu imaamu muslim riwaaya bi jaar ci imaamu zuhriyu mu jëlo ko sayna urwa ibnu zubayr radiyallahu ta'ala anil jamii mu ne foofu sayyidatu aisha mu ne foofu ndaw si foofu dañoo cité ci xadiis boobu ne xawla la tuddoon ah bintu tuwit ah al imaamu muslim ibnu al hajjaaj rahmatullahi alayhi Eh? foofu moom tudd na ne ndaw si noonu la tuddoon xawla waaw moo tax mu ngi ko indi ci kitaabul masaajidi wa mawaadi'u salaat baabu amru man naaza fi salaatihi bi an yarquda aw yaquda hatta yadhhaba anhu zaalik mu ne wa haddathanii Harmalatu bnu Yahya mooy at-Tujiibi te Harmala taalibi imaam ash-Shaafi'i rahmatullahi alayhi Abu Hafs at-Tujiibi al-Misri rahmatullahi alayhi wa Muhammad ibnu Maslama almuraadiyu abul haaris rahmatullahi alayhi qaala mu ne ñoom ñaar ñim leenañu haddathana ibnu wahb mu abdallah ibnu wahb ibnu muslim al-qurashiyu abu muhammad taalib imaamu maalik an yunus mu jële ci yunus ibnu ibnu yazid ibnu abi najhu ibnu abi najjaad abu abu yazid rahmatullahi alayhi mu ne an ibnu shihaab moo ko jële ci muhammad ibnu muslim ibnu ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab muy Abu Bakr az-Zuhri mu siiw mi rahmatullah alayhi qaala mu ne axbarani Urwatu ibn Zubayr mu nekk ma ne tali mooy Urwa di doomi az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anil jamii' anna Aisha mu ne sayyidatu Aisha zawjin zawj an-nabi di soxna Yonent bi alayhi salaatu wa salaam axbaratu anna al-Hawla bint Tuwayt ibn Habib ibn Asad ibn Abdil Uzza marrat biha voilà ne ne Xawlaa la ndaw si tuddoon bint Tuwayt bint Tuwayt ibn Habib baayam di Tuwayt Tuwayt moom baayam di Habib baayu Habib moom la di Asad mooy la ñuy ah, waa banu Abdil Uzza di doomu ku ñuy wax Abdul Uzza mu ne da koo romb wala ci riwaay boobu dañoo tudd ñu tudd ne moom ah, moom du nalaw de. daanaka du nelaw guddi day day jaamu yàlla rek waaw kon nag mooy kon gis nañ ne kon am na riwaay yoo xam ne dañ ne banu asad ci waa banu asad la bokk muy euh, biin ñu ne as xawlaa sax lu tuddoon waaw ci riwaay imaam muslim imaam muslim ah ibnu muslim imaam muslim rahmatullahi alayhi kon mu ngi noonu euh, kon euh, affaire baa ngi noonu léegi nag mu def xam nga riwaay bii dana dafa dugg ci moom am yeneen riwaay yoo xam ne dane yeneen bi alei sa salaam da koo romb waaw ndaw si da koo romb waaye loolu comme la al imaamu al xaafid ibnu Hajar rahmatullah alayhi daal di wax ne loolu moom mën nañ leen a boole waaw mooy ne lii léegi kon bu dee ne dafa dugg ni ni mu waxee xadiis bi nii ni ko dégg day mel ni yeneen fa yeneen bi sallallahu alayhi wasallam daa dugg fekk fa ndaw ne ko kii ne kii kan la mu wax ko après mu mu ne waaw moom da day jaamu yàlla yu bari sax mu ne mu ne déedéet dee leen dee leen chargé wu di e, ngaar dajjoo ci jaamu yàlla yi lu ngeen artan mais dafa am yeneen riwaay yuy wane ne da ko romb léegi nag e, loolu xam nga ni man ne ne mooy lii e, xadiis yi dañoo xaw a kii ah al al imaam al-Haafiz Ibn Hajar rahimahullah mu ne affaire bi simple na mën nañ leen a dajale ci lu yomb sax que lii daal euh, ñenn ñi dañ kon ñaari nettali leen bokkul voilà comme que daal bii day wane ne bii dana dafa dugg fekk ko fa bii ne daa dajeeg moom kon nag loolu mooy daal affaire bi xool leen yii bokkuñu quoi mu ne déedéet affaire bi nettali bi yëpp da ngay gis ne benn nettali bi la même bu dee ne yoon ñim jaar bari na mais histoire bi récit bi benn la ah du ñaar bu ñett kon nag affaire bi benn la mu ne te loolu li koy leeram mooy riwaaye al imaamu Muhammad ko ci hadis bi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa romb euh, al-Hawla bint Tuwayd mu ne loolu Muhammad ibn Nasr solo solo na ko ci kitaabu qiyaamul layli kon mu ne loolu lenn la mooy dafa newoon nii lañ leen di boole dafa newoon ndaw si daa newoon ci Sayyidatu Aisha ci néegam bi yonent bi alayhi salaatu salaam di dugg si ndaw si di génn mu dajeek moom voilà léegi nag bi nga xamante ne nag ci la euh, jóg romb ko. ba ci la yonent bi saa saam ne eh, ki ki ma dajeel kan la mooy ki génn nii kan la voilà léegi nag mu daal di koy wax ne ko kii de mooy xawla mooy mooy mooy ah ah bintu Tuwayt bintu Tuwayt la ah kon nag mu ngi noonu loolu insha allahu taala loolu kii bu rafet la li nga xamante ne ni moom laal imaam ne xaw la xawla. moom la léegi ci la tudd ne moom nag day jaamu yàlla lu bari daanaka moom day julli rek ci yeneen riwaay yi mu ne day julli kese moom daanaka guddi gi moom daanaka du ko nelaw yeneen bi alay salaam nag ne déedéet ah moo tax am na ci yenn riwaay sayyidatu Aisha dana ne ya rasulallah hadihi fulana wa a'badu ahli al-madina ne kii ne yeneen bi alay salaam kee de mooy diw diw la Medina wam dañ nag moo fi dàq jaamu yàlla voilà léegi Euh, léegi yonent may saasaan nañ ne ma mais déedéet mooy bu buñ buñ leen def noonu mooy na arrêté bu mu def loolu waaw mooy jàjj ko bu mu def loolu bu mu continuer di def loolu waaw léegi nag mu ne kon ma kon romb nañ ci fulaana kon xam nañ mooy alxawlaala bintu Tuwayd léegi dégg nañ la tazkuru fii min salaatiha mooy julli guddi taa julli farata yi waaw mooy julli yi muy day julli guddi lu bari daanaka sax du xaw a nelaw yonent waaye saa saa nag ne ma voilà ñu ngi ci bunt bi nga xam ne garab gi mooy di jublu di sàkku di jël ci jaamu yàlla yi loo xamante ni nii loo xamante ni nii nit ki mooy bu mu ëppal bu mu ga bu mu ëppal bu mu gàttajlu voilà bu mu ëppal te bu mu gàttajlu voilà mooy nga nekk koo xamante ne ni defal loo xam ne diñ ci mën a sax te bu nekk loo xamante ne ni yow boo ko defee tey ëllëg doo wala dans quelques semaines après doo ko continuer mooy al iqtisaad fi al ibaada waaw nekk ci al wasatiya ci du dëggu dóomu moo tax yonent bi sallallahu nag xam na ne di julli guddi sans presque doo nelaw loolu moom loolu déedéet voilà loolu bokkul ci al iqtisaadu fil ibaada bokkul ci al wasatiya bi nga xamante ne nii moom la ko borom bi yónni te moom la tagge xeet wi ne kuntum xayra ne euh, kii euh, kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruuna bil ma'ruuf wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuuna billah non bëgguma woon wax boobu non bi mu tagge xeet bi ne euh, ñoom ñooy euh, xeet bi euh, non te yonent may saat saat di wax di di di wax fële naan naan naan al al al al kii mooy al wasatiya nekk loo xam ne ak diggu dóomu aaya bi dina ñëw am na aaya buy buy buy junju affaire boobu noonu léegi kon insha allah moom mu xam ne lii nii déedéet parce que borom bi baax na ba na ne waja'alna waja'alna layla libaasa dafa def guddi gi loo xam ne ngir ngeen man ci suturloo di man di dallu di mën a nelaw kon loo xamante ne day jaamu yàlla guddi gi presque lépp yonent ma lay saa saa ne ma déedéet waaw moo ne kon ma xaa léegi aleykum bi ma tutiqun mu ne leen maa ngi leen di dénk yéen ñépp du pour moom kese de ngeen di def ki jaamu yàlla yi loo xam ne dingeen ci mën a li ngeen ko attan di ci mën a sax waaw mooy lan mooy tànnal loo xam ne du lu bari ndax bu baree bu yàggee yow dootoo ko continuer waaw na digg doomu loo xam ne même bu dee ñaari ràkka la bu ko xeeb doy na par guddi mee na sax waaw bu dee da ngay woor ñetti ñetti fan par at par weer bokk moo gën nga ne man daal lundi bu nekk ak jeudi bu nekk dama koy def nga ne la ay ca baax na nga commencé mais amanoo ko continuer alors que kay def ñetti fan par weer mu ngi sax kooku moo gën le wa kaana malikun imamuna yudim min kulli shahrin sawma xar xarfa addi xarfi ji waaw loolu sunna la moo yonent bi alei saa salaam dinañ ko gis fii ci xadiis yii ci bunt bii nii moo ko digaloon <laughs> ibnu amr mawlana abdallah ibnu amr ibnu al-aas anhuma ah naan ko dellu woon ñetti fan kon ci weer yu nekk mu naan ko loolu yonent bi alei saa salaam man naa lu ëpp loolu hadiisam <laughs> boobu dinañ ko gis <laughs> voilà loolu moo tax am ci el euh, imaamu Maalik rahimahullah da doon saxoo ci loolu te moom la digoon moom la yonent may saa saa waxam sayna abu ba abu abu hurayra radiyallahu anhu waaw yi mu ko dénkoon waaw muy ñetti fan woor ñetti fan ci weer wi di julli yoor yoor ak di la di witar bala moo tëddi mu ne yooyu moom moom sama sama xarit baa ma ko dénk mu yonent may saa saa ko bàyyi bu faw waaw moo tax Seydina Abu Hurayra moom bokkul woon ci ñi nga xam ne dañuy nelaw ba guddi daal di jóg di di di julli di di di di ngir après tëjee seen kii déedéet dana man yonent waaye saa salaam daal moo ma ne moo ma digga moo ma dénkoon ne ma wa an uutira may wétar laata muy tëdd voilà <laughs> ñoom moom lu lu ñu digga woon ak yonent waaye saa salaam duñu ko bàyyi moo tax dinañ gis Ibn Amr Abdallah Ibn Amr mii niñ la doon wax sànk ne moom la yonent bale saa saa bokk na yam ko waxoon del woor ñetti fan ci weer wi mu naan ko man naa lëpp loolu euh, ba mu demee ba affaire yi nekk ci moom même mu nekk mag da doon fexe ba affaire bi difficile mais da ko doon da ko da doon malgré tout da doon fexe di ko def ndax bëggul woon li mu waxoon ak yonent bale saa saa du ko def kon mu ne aleykum bi ma tutiqun kon nag ay waay dee leen soxlaa lool ci jaamu yàlla yi loo xam ne di ngeen ko man di ngeen ci mën a sax waaw moo tax muy ak digle dëgg-dëgg ak junju bu yonent waaye saasaam di def ci nit ki mu nekk koo xam ne al iqtisaadu fii al ibaada waaw jaamu yàlla yi du julli kese de woor saraxe même boo nee man saway weer wu nekk de bëgg naa sa naa saraxe cinq mille francs waaw yow doon loolu nga ko jàppe weer wu nekk bu ma jotee sama salaire daal cinq mille francs wala boog sama sama comptabilité bu ma ko defee en tant que chef d'entreprise wala bu yoon sama commerce bopp cinq mille francs moom lu mu dee dee dee weer wu nekk loolu naa ko saxal kooku yow yaakaar ne waa ji joxe million benn jour benn benn jour toog cinq ans deful dara yaa ko gën le waaw sa cinq mille yooyu moo gën million wam yële <laughs> kon nag mu ngi noonu mooy ci mbooleen jaamu yàlla yi la du julleeku woor ak toog de waaw loo xam ne daal yéen tegoo leen ci mbir yi loo xamante ne di ngeen ko àttan waaw kon nag mu ngi noonu mu ne lu tax mu ne fa wallahi ndax maa ngi waat ci yàlla ne laa yamallu allahu hatta tamallu yonent ba lay saab saab waat loolu dañ ciy wane ne nit ki mën naa waat ci loo xam ne kenn neewu la waatal ngir waat ci loo xamante ne lu am solo la ngir faydal benn mbir voilà ak wax ci mbiru diine ji yu mel noonu nga waat waaw te doo dugg ci wala tuti' kulla hallafin mahin bul topp képp koo xam ne rek aji waataa koon la boo xamante ne nii déedéet gu doya déedéet loolu duggul ci loolu ak li nga xamante ne déet mooy comme li yonent ma saa saam ne fa wallahi mu ngi waat ci yàlla voilà ngir euh, irsaad nit ñi indiqué leen wan leen li nga xamante ni moo gën ci ñoom te soriloo leen lépp loo xamante ni day ay ngaañ la leen di indil ëllëg mu ne fa wallahi laa yamalullah borom bi de moom du toqi de du tàyyi di leen fay waaw yi lañ doon wax sànk ne la tajal lii la <laughs> waaw mooy borom bi waxoon nañ la eh, eh, bu wàccee foofu tajal lii googu day tax li nit ñi waxe day day day waxe comme ñoom waaw di jëflanteeg ñoom comme si di wax comme si moom day jëflanteeg ñoom ñoom ni ñuy jëflantee voilà waaw <laughs> ah, te boobaa di nga xam ne du moos daatul aliya borom bi tabaaraka wa taala ci nekk nekkam di nga xam ne ci boobaa kon du nekk nekkam da nga xam ne xel daju ko xel xel xel dalu ko xel jotu ko du loolu moom la naan moom mooy déplacé woo ko wàcc waaye loolu tajal lii la kon nag mu ngi noonu loo kon mu ne ah kon euh, laa yamallu llahu hatta tamallu borom bi moom du deñ di leen fay du yokkat du toqi di leen defal ay yiiw fekk yéen arrêté wu ngeen waaw mooy fekk yéen a ngi lu baax rek xam ne ne di ngeen fekk yàlla boo xam ne karim la mooy alkarim waaw mooy li nga xam ne moo leen di yoole moo leen di fay nangul leen loolu la ngeen xamante ne moom ngeen jëf kon nag mu ngi noonu hein bu ngeen toqee sax borom bi moom toqewul waaw fekk yéene gi def rek moom moom ak payam a ngi fi lu jeex du masa deñ kon nag mu ngi noonu kon nag mu ne sayyidatu Aisha radiyallahu anha teg ci ne wa kaana ahabbu diini ilayhi te nekkoon na li nga xam ne moom la gënoon a sopp ci jëfu jaamu yàlla yi moom yonente bi alayhi salaatu salaam dundin wii tëralinam wii maa daawama saahibu alayhi li nga xamante ne nii boroom da cee sax waaw Allahu akbar mooy yonente bi alei saatu salam li gënoon a sopp ci moom waaye mooy li gënoon a sopp ci yàlla ndax la gën a sopp ci yàlla mooy li gën a sopp ci moom hein mooy ne li nga xamante ne nii mooy li nit ki sax di ko def waaw ci jëfu yiw yi li nit ki sax di ko def loolu moo ko gënoon a neex ci jëf borom bi looloo ko gën a neex ndax fekk waajee ngi jëf loolu day wane ne sax ci loolu moom mu ngi ci yiw goo xam ne dogut du dog waaw fekk mu ngi te tamit nekk loo xamante ne nii day sax ci ci jàpp topp yàlla di fuglu yàlla di bàyyi xel yàlla di di sellal ngir yàlla comme ni ko al imaamu Nawawi waxe ci bi muy sarah hadis bi ci eh, al minhaj sharh sahih muslim ibnul hajjaj rahmatullahi alayhi te am na yeneen xadis yoo xamante ne nii sayyidatu Aisha radiyallahu taala anhu eh, eh, daal dina koy indi li ñuy laaj yeneen tamit saa saa ban jëf moo gën ne bi nga xamante ne nii nit ki da yi sax même bu dee dafa tuuti voilà mooy dafa tuuti loolu moom mooy bi nga xamante ni moo gën kon nag mu ngi noonu ci gàttal kon affaire baa ngi noonu.